wala alimaamul xaafidu nawawiyu kon ñu xool bi ci tegu rahimahullahu taala moon di avant dernier xadiis hmm? <laughs> yo daa dudoy xadiis sayyidina Nu'maan bi waaw waaw waaw mu ne waan abi muusa radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala maa min mayyitin yamuutu fa yaquumu baakihim fa yaquul waa jabalaan waa sayyidaan aw naxwa daalika illaa wukkila bihi malakaani yalhasaanihi ahakada kunt rawahu tirmidiyu rahimahu allahu taala wa qaala xaditun xasan allaz addafu bi jum'il yadi fi sadr ah, rahimahullah kon allahu akbar mu ne an abi Muusa mooy xadis biñ la noon xadisam mu ngi ñëwaat sayyidina mawlaana abu muusa al ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne woon wa an abi muusa hadis mille six cent soixante six one six six six naan <laughs> ngeen koy waxe mu ne wa an abi muusa mu ngi jële ci bàyyi muusa al ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullah kana dawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na maa min mayitin amul kenn koo xam ne faatu na yamutu mu génn àddina fa yaqumu baakihim léegi nag ña koy jooy taxaw mooy les pleureurs wala les pleureuses ña koy jooyloo ña koy jooyal jooyal le mbokk ya taxaw fa yaqulu ñu nekk nag di wax naan waa jabale waay waay woo nañ suñu montagne bi waay waa sayida waay waay suñu kii bëgg a dem naay ay waay aw nahwa dalik wala wax yu mel nii illaa lurul ne la bi malakaan mooy kooku génn àddina day borom bi day chargé ñaari malaaka yoo xam ne ñoom la naan dem leen ngeen ngeen ngeen ngeen wax ko lii lan la ñuy lëgéey yal hasaanihi aw <laughs> ahakkana kut léegi lan mooy yal hasaanihi baat boobu di al-lahzu yam li ma am naw wax ci sub mooy ad-daf'u bi jum'il yadi fi sabr mooy dangay ngay dajale say loxo di puus waa bi nga di ko puus di ko jëng dam puus ko tëmux ko ne ko yow nii nga meloon ah <laughs> yow yaqul ay ñu naan ko asaka ma kunt yow nii nga meloon ngir wane ne lii moom inkaar la moom mooy lii waru ko war wax voilà yow nii nga meloon yow di ko puus ci dënn bi puus di ko di ko di ko kawti kaw di ko puus aka jañ aka puus voilà mu <laughs> mu ne rawaahu solo na ko Abu Dawud no at-Tirmidhi at-Tirmidhi rawaahu at-Tirmidhi mu ne hadis bii da solo na ko Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi wa qaala rahimahullah mu ne lii de hadisun ab hadis la boo xam ne hasanun bu baax la léegi laaj mu njëgi mi mooy samam donga ko solo ñu ne la déedéet euh, euh, euh, al-Imaamu Ahmadu daal dina koy solo ah loolu moom solo na ko al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad eh, ibnu Maaja rahmatullahi alayhi moom solo na lu xaw a niroog li al imaamu ibnu Maaja eh, moom ni mu ko soloowe nañ xool li imaam Abu Daawuda non imaam at-Tirmidhi ma pare après ñëw kon daal man nga ne imaamu Ahmad sëriñu eh, non sëriñu sëriñu moom solo woon na ko ci li waaye nañ xool imaamu Tirmidi ñi nga xam ne noonu la ko solo abwaabul janaa'iz an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fi karaahiyatil bukaa'i alal mayyit voilà mu ne haddasanaa Ali ibn Hujr mu ne nett na suñu sëriñ de Ali ibn Hujr di Ali ibn Hujr ibn Iyaas ibn Muqaatil ibn Muxaadis ibn Mushamrix al-Baghdaadi as-Sa'di al-Haafiz Abul Hasan al-Marwazi rahimahullahu ta'ala sëriñ la woon tamit ci imaamu Muslim rahmatullahi alayhi gane àddina cent cinquante quatre génn àddina deux cent quarante-quatre rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana Muhammad ibn Ammar mu ne ki ñu xabaar mooy Muhammad ibn Ammar ibn Hafs ibn Umar ibn Sa'd Sa'd al-Quraz ibn A'id al-Mu'azzin mooy Sa'd al-Quraz noddukatu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam boobu mooy maamam abu abdillah almadaniyu rahimahullahu taala moom itam noddukat la <laughs> taala masha allah ah, génn àddina entre cent ak cent quatre-vingts moom boroom passable la basa bihi amul problème man naa jàll ali ibn al-madini nag dana kii ci la muy sëriñ imam na ko noonu imam ahmad tamit dane kii si qala rahmatullahi ala al-jami' wona <coughs> imam az-Zahabi ne ci al-Kashif wathaqahu ibn al-Madini al-imam ibn al-Madini Abul Hasan Hayyatul Wadi sëriñ imam al-Bukhari ne kii ku wér na kon nag mu ngi noonu qala mu ne hadathani Asid ibn Abi Asid ah miñ gisoon ci hadis biñ génnoon mu ne Asid ibn Abi Asid ah, ah, muy Yazid al-Barrad rahimahullah al-Madani al-Barrad Abu Sa'id Ah, moom waxoon nañ la saduq la waxoon xamuñu nag kañ la eh, génn àddina mooy exactement ci ban fii mais daal ci njaal benn xilaafa Abu Ja'far al-Mansur eh, waaw fa Abbaasi ci la génn àddina rahmatullah alayhi anna Muusaa ibn Abi Muusaa al-Ash'ari ki nga xam ne mooy Muusaa di doomi Abu Muusaa al-Ash'ari hmm? mooy kii nii rahmatullah alayhi doomu Abu Muusaa al-Ash'ari la Allahu akbar <laughs> mooy xam nga euh, kële moo ci gën a siiw Abu Burda mais kii doomam la woon mooy Muusa <laughs> ibn Abi Muusa di doomi Abi Muusa Abdullah ibn Qays al-Ashari euh, kii euh, kii nag mbokku Muusa bi yaayam doomu frère kii la frère mooy kii nu mu tudd al-Fadl ibn ibn Abdul Muttalib même mooy gën mag ci doomu al Abbaas ibn Abdul Muttalib yi moo nga xam ne doomu al la moom mooy yaayu kii waaw moom ki doon ki doon boroom këram moo doon Seydina Abu Muusa nga gis na Abu Muusa mooy amoon na soxna ci waa ahlu bayt voilà mooy doomu euh, al Fadl ibn Abbaas la dencoon moom la am moom euh, Muusa bi ibn Abi Muusa ñoom ñoo ko bokk jur rahmatullah alay hmm? az-Zahabi la kii moom wu thiqa dëgëre nees dëgëre la nees ko Yahya ibn Ma'in ne thiqa kii ku dëgër la imaamu al-Hafiz nag da rahmatullah alayhi mooy nga xamante Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dana maqbul koo xam ne ay xadiisam def na ko nangu bu amee ku ko ku ko ñee dañ ne Yahya ibn Ma'in moom bu nee diw moom dëgër na <laughs> war a ngeen xam ne kooku na ko wax <laughs> Muusaa ibn Abi Muusaa al-Ash'ari eh, radiyallahu ta'ala an kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu xamuñu ko en tout cas Kuufa la ne woon di sëtu ki nga xamante ne mooy al-Abbaas ibn Abdil Muttalib ndax mooy maamu yaayam rahmatullahi ala al-jamii' wa radiya anil Abbaas radiyallahu anil Abbaas léegi kon an na Muusaa ibn Abi Muusaa al-Ash'ari axbarahu moo xabaare Asiid ibn Abi Asiid an abiihi jële ci baayam di Abdallah ibn Qays ibn Sulaym ibn Hadar ibn Harb ibn Amir Abu Musa la siiwe woon al-Ash'ari at-Tamimi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu newoon na Basra newoon na Kufa moom nag wax nañ la dañoo wuute kañ la génn àddina ak ci jamono ji mu génn àddina quarante deux ba cinquante trois loolu lépp ay wax la muy saxaabu boo xam ne bu siiw la radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ma min mayyitin yamuutu fa yaquumu baakiya fa yaqulu wa jabala wa sayyida aw nahwa dhalika illa wukkila bihi malakani yalhazanihi ahakada kunt aka hada hadithun hasanun gharib mu ne moom imaamu Tirmidhi noonu la ko de mu ne ma min mayitin amul kenn koo xam ne na saasam nee na wa sayna Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu buy génn àddina am fa yaqumu baakiya fii da dane fa yaqumu baakiya waxul fa yaqumu baakihim comme ni nee ci Riyad bi danay am ay baakiya mooy ñoo xam ne dañoo toog taxaw di ko jooy waaw léegi nga ne mais buñ toogee nag ñu ne mais mais moom yow kenn waxu la te mooy ñu bu léegi buñ toogee ça veut xam nga ne waxuñ la lool <laughs> waaye c'est la waaye ñu ñu toog a ci yem <laughs> non mooy mooy mooy ñoom le fait ñuy nekk di ko jooy loolu lañ lay wax. moo xam dañoo taxawam dañoo toog voilà loolu la kuwa kon nag mu ngi noonu ñu taxaw baa kii hi ñi nga xam ne ñoo koy jooy fa yaqulu léegi nag jooykatam boobu di wax naan hmm, baa kii hi di wax taxaw di wax naan fa yaqul waa jabala waay waay waay sa montagne ba waay waa sayida waay waay waay sa kilifa gaay sa sang baay dem naay <laughs> ah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar te loolu nekkul rek buy faatu ah buy ak muy waaja faatu comme ni Abdallah ibn Rawaha li Amra soxnaam si doon liggéey sërëm bi doon wax comme niñ ko gisoon xadis bi nga xam ne moo doon xadis 1662 bu Sayyidina Nu'man ibn Bashir ughmiya ala Abdillah ibn Rawaha fa ja'ala tabki wa jabala nee na gaay wa kaza wa kaza tuaddidu alayhi fa qala hina ma qultu shay'an illa qila li anta kadhalik <laughs> loolu mu ngi sa imam Bukhari comme ni ñu gisoon waaw mooy loolu mooy maa mi may yamuutu mooy jamono jamuy faatu wala ba mu faatoo ba pare wala faatoogul ndax Abdallah ibn Rawah xam nga moom faatuwul ci loolu mais mooy yow yaa ngi feebar gars yi commencé nañu xë te génn goo addina yow su ruux defagul gars yi commencé def loo xam ne ay problème lay nekk ci yow voilà di wax naan waajabala waaja di ko yuuxu di jooy taxaw naan waajabala wala ndaw sa waay waay sa montagne ba waa sayida waay waay sa sang baay aw nax wa dalik wala yu mel noon illaa lul wakkila bihi malakaani yalhasaanihi yoo xam ne ñoo koy këbëx ak seen ñaar loxo la ñuy bool di ko bëx di ko jank dënn bi da mu ngi feebar kat ñu naan ko hakka daa kunt yow nii nga yow hakka daa kunt nii nga mais hada imaamu Tirmidi rahimahullah mu ne lii xadiisun xadiis la xasanun boo xam ne bu baax la gariibun bu tumuranke léegi nga xool imaam Ibnu Maaja rahmatullah alayhi mooy de toute façon même xadiis bi la mais daa am loo xam ne noonu la euh, ñëwee parce que ci même kii yi la quoi <coughs> da ngay gis ci Asid ibn Abi Asid la jóge mu jëla ko ci an Musa al-Ash'ari mooy Musa ibn Abi Musa mi ngi sànq léegi gaan daal imam Ibnu Maaja mu ngi ko ni kitaabul janaa'iz baabu maa jaa'a fil mayyiti yu'azzabu bimaa niha alayhi wa haddathanaa Ya'quub ibn Humayd ibn Kaasib alhamdulillah al imaam euh, Muhammad ibn Yazid al-Qazwini al imaam Ibnu Maaja rahimahullah mu ne nettal nañu Ya'quub ibn Humayd al-Kasib mu Yaqub ibn Humayd ibn Kasib Abu Yusuf ñi ne Abul Fadl al-Madaniyu eh, al-asl dëkkoon Makkatal Mukarrama eh, eh, zaadaha Allahu tashriifan wa takriiman Medina la cosaanoo mais Makka la kon si yowoon ci ibn Ka ibn Kasib génna àddina ni nga xam ne mooy deux cent quarante am ñu ne deux cent quarante Imaam al-Hafiz Ibn Hajar nee na kuy ku dëgër ku dëggu saduq rubbama wahib léeg-léeg nag mu daal li def def le waaye jëli nañ hmm, ah, ah, ah, ci ki nga xamante ni nii mooy ñoo xamante ne eh, Abu Hatim ar-Razi dana da'iful hadith ki haditham dëgëru ah imaamu eh, Nasa'i moom bon jël nañ mu ne laysa bi siqadu ku dëgër voilà mais imaamu Zahabi rahimahullahu taala ne <coughs> kii daal. ci taarixul islam mu ne kaana min a'immatil hadith bil madina bokkoon na ci kilifaay hadith yi nga xamante ne mooy Medina ginnaaw bi ëndee wax yi nga xam ne mu ne Abu Hatim moom dane da'if la ah, am ñu ñeneen ñu moom saahibu manaakir di hadith yoo xam ne xamuñu mu ne hmm, imaamul Bukhari kanta moom dane man lam tura illaa xayrana huwa fi fi asli saduq imaamul Bukhari moom loolu moo tax imaamul Hafiz Ibn Hajar daal bi ñu kii daal loolu la wax voilà waaw parce que Yaqub euh, dañ koo laaj imaamul Bukhari comme ne taarixul awsat na ko mais Yaqub na Kasib moom naa taxulu fii looy wax ci moom mooy est-ce que ku dëgër la wala déet mu ne nahnu lam nara illaa xayra ñun de gisuñu lu dul liiw ci moom fii ba'du ba'du suhula a nekk nag ci moom yenn laisser aller bu muy def yenn ci woyofal yenn yi waaye wa am naa fil asli saduq ci cosaan imaamul Buxaari mési ko dëgg la naa lool moo tax loolu sûrement moo al imaamu al-Haafiz ibnu Hajar rahimahullah ne saduqun ko dëgg la rubbama wahim waaye waaye am na suhuula bu nekk ci ma suhuula léeg-léeg mu daal def def le rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa Abdul Aziz ibnu Muhammad ad-Darawardi rahimahullah ne Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Ubayd ibnu Abi Ubayd ad-Darawardi Abu Muhammad al taqoo woon ak imaamu Malik rahimahullahu taala génn àdduna 186 dëkkoon Medinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wa salaam rahimahullahu taala moom ad-Darawardi moom ku dëgër la voilà rahimahullahu taala saduqun ku dëggu la ku dëgër la moom ku siiw al imaam Abu euh, <coughs> Muhammad ad Darawardi rahimahullahu taala mawla Ali ibn al-Madini ne huwa indana thiqatun sabt moom de ci ñun ku dëgër la ku tak ku ku wóor ngoog léegi mu ne noonu kon moom ad-Darawardi qaala mu ne haddathana Asid ibn Abi Asid gis nañ ko ci sànq gisoon nañ ko ci riwaaya imam at-Tirmidhi an Musa al fii wala mi waa Musa ibn Abi Musa moo nekk nii moo mu ne an Musa al-Ash'ari muy Musa ibn Abi Musa ah, al-Ash'ari radiyallahu anhu an abi mu jëla ko ci bàyyam Abu Musa radiyallahu anhu anna nabiyya mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam qaala dane al-mayyitu ki génn àddina waxoon nañ la Seydina Abu Musa bokk nañu soloo xadiis boobu hmm, waxoon nañ ko dañuy tudd ñi xaloo xadiis bi naan kii nga xamante ne nii day génn àddina jaay di ko jooy dañ koy mbugal Seydina Omar Seydina Suhayb Seydina Abdallah ibn Amr Seydina Imran ibn al-Husayn Abdallah ibn Omar Imran ibn al-Husayn Seydina Abu Musa al-Ash'ari ñeneen ak ñeneen moom Imaam al-Qurtubi borom euh, euh, kii bi Sharh Sahih Imaam Muslim bi mu ne euh, Abul Abbas Ahmad rahimahullah di sëriñ borom tafsir bi ne moom loolu moom Sayyidatu Aisha li <laughs> ñe dañoo jum radiyallahu loolu moom mënuñu koo dégg parce que saxaaba yi nga xam ne ñoo solo lool ñeneen saa sam dañoo bari ñoo ñëpp mën nañoo nekk bi duumandoo sur la <laughs> sur la bi même lii mu ne kon mu ne ah Seydina Abu Muusa mu ne radiyallahu anhu mu ne leen saa sam nee na almayitu yu'azzabu bi bukaa'il hayyi idaa qaalubu wa duda wa kaasiya wa naasira wa jabala wa nahwa haadaa yuta'ta ah <laughs> Allahu akbar léegi nag waaw léegi mu ne mu ne yeneen saa sam nee na ki faatu dañ koy mbugal ki jooyu euh, kii kuy dund woom lañ la waxoon imaam an-Nawawi imaam al-Hafiz Hajar ne lii day yenu ñaar waa xay bi bi nga xam ne moom mooy alxayu bi mu nekk kii dund moom moo nekk pa moo nekk moo opposé wu moo nekk ci kanamu mooy ki ki dund kii faatu ki dund nekk ci kanam mooy opposé wala rek muy quartier ay ñoñam waa xabila ba bokk ñañ bokk di ko yuuxoo ko jooy loolu <laughs> waaw ñaar yooyu yëpp da koo yenu léegi moom mu ne ñooñu buñ koy jooy wala ku dund génn di ko di ko jooy te mu ngi génn àddina bu ñu waxee nekkee di wax naan mooy ne fii moo ila xaalu loolu day gën a nekk bu dee mooy xabilaam bi waaw moo tax mu def ila xaalu voilà mooy loolu day gën kii gën a mooy ñu bari ñu ko quoi mooy ab tribu ay ñoñam di ko yuuxoo ko jooy bu ñu nekkee naan waa du waay waay ki nga xam ne moo doon suñu sukkandiku kaay waay dem naay waa kaasi yaa ki nga xam ne moo ñu doon wodd moo ñu doon solal dem naay waay waay fu ñu koy jëlee teey après ñu daal di ciy teg waa naasira obligé wul ne nii koy wax mooy biir buñ ci wax benn rek xaram na loolu la ça veut pas dire que mooy yi il faut waxe ko nii ko la la waxe ak rangale bi ñu ko rangalee ngir moo xaram sinon non kon garaawul bu nee waa aduda rek yem amra lu dono waa jabala ah, te waxul woon yii nii yëpp yëpp yëpp ah même kaza am na yeneen yu leeral waaw waa aduda bi ñëwoon waaye waa taasiyaat yi ñëwul woon ki nga xamante ni waay moo ñuy solal yéey moo ñu doon solal dem naay waa naasira ay waay ki nga xam ne ci moom lañ doon dellu moo ñu doon dimbal waay waay suñu dimbalu kaay dem naay ci moom lañ doon dellu di sukkandikoo ci moom di wéeru ci moom waa jabala waay waay suñu montagne bi nga xam ne moom lañ doon wéeru moo doon suñu dëgërlu kaay dem naa wanaxu xaala ak yu mel wax fële <laughs> mooy suñ gisoon mu ne gaa yi gaa yi yël mooy yu taa yu taa mooy gaa yi dañ ko dañ ko dañ ko di ko puus waaw waaw mooy loolu ah jàpp bi mu jaamee shay wa wa garri bi qadrin jàpp mbir mi yu taa taa noonu lañ <laughs> loolu la quoi noonu lañ koy liggéey di ko def wa yuqaalu ba pare ñu tegal ko ci te ñoo xam nañ ne riwaay bi nee na ñaari malaaka la ñuy la borom bi di euh, chargé ñu daal di dem def ak moom loolee <laughs> ñu naan ko anta kalaalik anta kalaalik ah yow kii li li wax ci yow loolu nga dëgg-dëgg lool qaala asid nee na ne fa qultu ma ne subhaanallah <laughs> léegi man ma ne bi ma déggee xadis bi Moussa al-Ash'ari wax mu ko ma ne mais subhaanallah moo yéemu ci hadith bi quoi boo boo yéemoo rek gàcc gaalaamaa yàlla inna allah yaqul mais yàlla da ne wala taziru waziratun wizra ukhra <laughs> mais borom bi waxul ne amul mooy <laughs> mooy euh, wala taziru du yenu wazira kenn du def ab bakkaar keneen di la ko yenul ci gàttal quoi benn bakkan du te du jàpp du jël conséquence bu keneen waaw. loolu mooy lan mooy parce que daa jàppoon mais lii mooy kii moom mu ngi faatu deful kii mooy def di ko yuuxu ñii di ko yuuxoo ko wax yi ñu koy mbugal di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko def nii parce ko def ma ne subhaanallah asin mais borom bi daa wax que ah moom wala taziru waziratun wizra ukhra xam nga lii moom mooy mooy mooy da ngay dellu nag te xadis bi nga xam ne mooy bu Seydina Omar bañ ca àggee lépp mooy premier xadis bi ci suñu téere buntu bii nga xam ne moom lañ nekk xadis mille six cent cinquante-sept an Umar wa an Umar ibn al-Khattab an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qaal qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mayyitu yu'adhabu fi qabri bima niha alayhi dellul foofu masala bi gisoon nañ ko te lii acide def moom la leen saxaaba yi mbir mi da leen a jaaxoon moo tax Sayyidatu Aysa ne doon laye tamit xadiis bi voilà naan borom bi da ne laa wala taziru waaziratun wizra uxra waaw amul kenn koo xamante ne nii mooy defi bàkkaaram deneen bakkan ñëw yenu la ko voilà ñoom moo tax ñu doon wax ne non yeneen saa sax waxul loolu yéen may nettali ci ñaar ñoo xam ne du ñu ñuy wax lu amul te du ñoo xam ne dañuy wax ñu naan leen déedéet li ngeen wax du noonu mu Seydina Omar ak doom am di Omar xaw ma waaye boobu dañoo juum waaye yoneen saa salaam benn ñéew bi yëpp moo romb ñoom ñu koy jooy yoneen saa salaam a ngi moom ñu na ba Seydina Omar waxee loolu xadiis boobu mu génn àddina après ma dem laaj ko Sayyidatu Aysa moom dane ma yoneen saa salaam rahimallahu Omar yal na borom bi tabaaraka wa ta'aala yërëm Omar waaw Seydina Omar waaye yoneen saa salaam moom daa juum ni mu déggee yoneen saa salaam wax dane eh, yéeféer bi dañ koy yokk mbugal moom Mawlaana Ibn Abbaas moom noonu la ko jëlee ci Sayyidatu Aysa après nag jàpp loolu ba pare naan innahu adhaka wa abka ba muy wax ak Sayyidina Ibn Umar <laughs> Sayyidina Ibn Umar sax waxul ak moom daa wax Sayyidina Ibn Umar noppi waaw mooy keroog bi doomu jigéenu Sayyidina Usmaan génnee àddina Ummu Abaan fële ca Makka Ibn Abi Mulayka tudd nañ ko waxati ko xadiis mooy biñ génnoon neuf cent vingt-cinq foofu lañ ko gise woon ca lañ ko gisoon ci yaatal tuddoon nañ boobu voilà mooy yi nga xam ne possibilité yi ñu may ci ah, ah, euh, voilà léegi foofu euh, léegi bon Ibn Abbas bi waxee lool Sayyid Ibn Umar moom mooy bi kooku génne am ni gaa yi yooyu yuuxu Ibn Abu Umar woo benn wax kenn ci doomu Sayyid Usman ne du ngeen tere ñii nii def Ibn kii ne Ibn Abbas mi toogoon ci wetam te Ibn Abi Mulayka daal doo doon ko ndax temps dafa silmaxoon mooy bi muy waaj a génn àddina après daal di koy wommat indi ko ba ci côté si Ibnu Umar parce que beneen daal laaj ne kat mu ne ko fee Ibnu Umar moo nekk nële moo fee la toog mu ne ko ah kon yóbbu ma ci Ibnu Umar foofu mu ñëw am ku nekk seen wet mais bon mu toog ci wetam ko wax après bi Seydina Ibnu Umar waxee loolu Ibnu Abbas ne waaw Umar de muy bàyyi Seydina Abdullah ibnu Umar doon na wax loolu après nettali nettaleem bu yàgg bu bu gudd boobu ak Suhayb da daa waxoon loolu ñoom saa moo ne ki nga xam ne moo génn àddina dees na ci yuuxu yi ko xamante ni moom lañ koy yuuxu ci xabroom léegi nee nag après man comme que Seydina Omar loolu dafa métti après bu génnaan ne nee na ma dem mu ne man nii laaj naa ma dem laaj ko Sayyidatu Aïsha mu ne rahimallahu Omar yal na borom bi tabaaraka wa taala yërëm Seydina Omar mais yeneen saa salaam dafa jug yeneen saa salaam ñu doon wax mooy dane borom bi day dool yéefir yi la wax yéefir yi la gars dañ koy jooy yorom bi di leen yokk di yokk yéefir bi buggal mais waxul woon jullit <laughs> ñoom ñu bari ci di ron wala taziru waaziratun wizra uxra Sayyidatu Aisha la wax lool waaw eh, que benn bakk benn bakkan du yenu bakkaaru keneen waaye lool gisoon nañ ne tamit Sayyidatu Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu naan waaye yéen nan la benn shahid boo xam dafa génn benn nit dem tu xeex ci toolu xare ngir yàlla waaw ñu daal di koy faat ci yoonu xare bu nekk martyr léegi eh, eh, soxnaam moom ñàkkum xel ak wala ñàkk xam après di ko yuuxu ndax dañuy buggal sahid boobu ndax soxna moom ngir ngir ndax affaire boobu mais loolu mooy ñoom ñooy ay ñu ko gën muy saxaaba yooyu jiitu woon leen ci mais loolu waxoon nañ nan lañ koy déggee mooy seen wax yooyu ñuy wax lu ñu mën dégg la mais sauf que mooy affaire bi comme li euh, al-Hafiz al-Bukhari yi dajale woon affaire bi ci buntu boobu loolu kesal mooy ne mbir mi mooy nekkul ne waa ji jëfu ci dara kene moom bàkkaari keneen lañ ko yen non moom mooy dafa gàttañ tu ndax moo tax mu tax euh, euh, al euh, Bukhari rahimahullah al imam indi ko ci buntu bu gudd boobu mu tuddoo mbiri boole ci <laughs> kullukum ra yéen ñëpp ay sàmm ngeen te ku nekk li ngay sàmm dinañ la ko laaj mooy moo tax mu ne bu dee neelu nekkul ci sunnaay waaj waaw des na ko bëggoon bu dee ne nekkul woon ci sunnaam mooy bu dee ci sunnaam la woon mu xam ne ñii ñoom noonu lañ fi nekkee kër gii mu bokk famille bii mu bokk ñoom ku fi faatu nii lañ lay tàntamaara nga yuuxoo la nangam mu xam ko xam ne loolu dafa xaram te waxu leen ko jànjiwu leen ci ba pare wax leen ne man nag bu dee man bu leen ma ko defal ak waru ngeen ko defal kenn loolu dañ koo xaraamal ak nangam voilà loolu lay loolu loolu la bu boobaa bu dee defu ko ginnaaw bu xamee yooyu ci jàngante la tamit ak raayalante gannaaw bëggul gaa yi mere ko naan ko yow lii xaw ñuy kii nga nekk di wax naan ay nangam nangam mu bàyyi noonu moom muy dee ñu koy defal bu boobaa moom la parce que lan léegi buñ koy bëggoon mooy gàttañ loom waaw ci loolu la bu boobaa mooy bu dee nag def na li def digle tere woon jàjj leen xamal leen faale wuñu ko bu ngéngaan niñ kon di def li ñuy def bu boobaa wala taziru waziratun wizra ukhra kenn du yenu bàkkaari keneen waaye nag bu dee ne moom moo ci gàttañ loolu moo leen ko xamal loolu te xam na ne loolu lañ mel boobaa nag kullukum raa day dugg booboo dugg yéen ñëpp ay sàmm ngeen te sàmm bu nekk dees na ko laaj li mu doon sàmm affaire bi yëpp loolu la <laughs> léegi nag moo tax atit ne bi bi ma Muusa al waxee li muy Muusa nabi Muusa al-Ashari radiyallahu anhu ma ne almayitu yu addabu yeneen saa salaam mu ne sa bàyyi mu ne yeneen saa salaam nee dañ koy mbugal dañuy mbugal bu dee waa quartier waa kiiwam xabilaam tribam ay ñoñam dañ koy jooy naar waa aduda waa kasiya waa nasira waa jabala waa nax waxaala yu taa taw <laughs> dañ koy bigg di ko puus di ko xicc naan ko yow nii nga meloon nii nga meloon asit nee ma ne kultu subhanallah nooy ngir inkaar affaire wane waa yow lii nan la mën a demee noonu te alors que borom inna allah taala yaqul wala taziru waziratun wizra ukhra amul benn bàkkaar bakkan bu yenu bàkkaaru keneen qaala nee na ma way xat uhaddithuka anna aba Muusaa haddathani an rasuulillah sallallahu alayhi wasallam anna aba Muusaa kadhaba ala nabi sallallahu alayhi wasallam aw tara anni kadhabtu ala kadhabtu ala abi Muusaa <laughs> waaw lii la tamit de boo amee digg gu leer naññe doo paniquer doo kii bu la nit object euh, objection wee waaw xool naa na Muusaa ne ma way xa toskare na la yow asib maa ngi lay nettali naan la amoo Muusaa nee di nettali jële ci yeneen saa sallam yow da ngaa yaakaar ne ah yow Fatura da ngaa jàpp ne est ce jàpp ne yow yow njort nga ne am na abaa Muusaa que ne abu Muusaa di sama bàyyi waxu koy parce que mooy bàyyam de. mooy saxaaba dina waxal yeneen saa salaam loo xam ne du dëgg yow kadaba ala rasul ala nabi saa salaam yow jàpp nga ne yaakaar nga njortu nga ne Abu Musa day wax yeneen saa salaam lu dëgg yow wala aw tura ne ma xam mooy loolu la kon bu nga ah, man nii man maay que kàccal Abu Musa mooy kàccal yeneen saa salaam parce que bu ma waxu ko yeneen saa salaam nee na kan moo man yow jàpp waay na yow asil way nga la wallahu ta'ala alam kon moo tax imam nu maaja bi même bi la mu ngi nii kon xadis bi lëkkaale mag suñu bunt bi dafa leer nañ mooy li nga xamante ni xaram di wane xaram boo xam ne moom la xaram kon génn àddina nit ñi di la yuuxoo ko waajabalaa ko mooy loolu mooy natt gi di wax nee na ñooy say say dëgg la doon da leen defal ay mbir mais kooku dëgg-dëgg mooy yàlla waaw da koo jaarale woon ci kii rek voilà waaw waajabala waa sayida waa aduda ay waay waay tos kare nooy waa kaasiya waa naasira malaaka yi di la këw di la këwti këwtee ka xëcc waaw aka puus loolu di wane ne lii dafa xaram parce que quand même di génn àddina di génn àddina ñu lay def nii moom di la yow sa première pas boo war a def barsax li nga tàmbalee mooy ay malaaka quand même yoo xam ne yàllaa leen yónni moo leen tàggat ngir ñu def loolu di la accueillir loolu mooy bienvenu loolu koy du bienvenu loolu mooy wane ne jëf jooju daa xaram waaw moo tax boo ko xamee am njortu ko say ñoñ ñii te yàgg leen a gis wala boog am nga sax dut ko tem ñu defal la ko taxawal nga leeral leen wax leen lu leer bu ma génnee àddina nag bu ma kenn defal loolu nangam ak nangam saa tere saa sam koo tere mu leer nañ mettre les points sur les i ak traits yi ci bañ xam ne lii ab tee la du i waaw yow bu ko defee ton sert pas à défendre sa wàcc na waaw léegi lu ñu def seen affaire la après yow def nga li la waroon te tamit bul wax benn yoon ne bon man waxoon naa leen ko ah c'est leur affaire ah non oh, ndax fazakir inna fàttali dikra del fàttali ndax fàttali day jariñ saa su ne boo gisee tamit léeg-léeg nga leen koy fàttali di leen ko fàttaliwaat lool defal mais bul ne rek man waxoon naa même bu dee ne woo waxoon baax naa mais quand même dee leen laay biir di continuer leen di aay biir bul yem rek waxoon naa leen ko ah c'est ñoo xam dañoo dëgër bopp non waaw yow melal ni yoneen saa salaam rek ñoom lañ la royloo bu doon lool Quraysh ba mu leen woo benn yoon lay wone gannaaw ah ne ñii woo naa leen voilà dégg nañu ñoo xam léegi ñooy seet bu leen neexee ñu gëm bu leen neexee lu ñu naqari mais saa su lu ñu ko woowoon day yàkkam sax jàpp ne ñi ah paa yi xamaane dañoo gisaat ga waxtaan ak seen ñaganaay ba xam ne li ma leen di woowe dëgg la bu ñëwee gaa yi gin koo weddi te boo liggéey mu ñëwaat di leen woo yow li la war innama alayka al balagh al nekk ci sa kaw mooy jottali gàngalem yeneen saa sam li ak ci yow bu leer bi waaw na leer nag bu nekk looy asaalu ak loo xamul ak loo yaakaar ak loo jor noo na leer ba pare ndax yow na war a woote ci borom bi ala basira ana wa man ittaba'ani waaw li yeneen saa salam la ko borom bi tabaraka wa taala ca jeexital suuratu sayyidina wa mawlaana am yi nga xamante ni mooy yuusufu ah ibn kan Yusuf ibn Yaqub ibn ki ci des Yaqub kan mooy baayam Ishaq ibn Ibrahim alayhimu salaatu wassalaam waaw ne yoneen saa sa waxal qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhaanallahi wa maa ana minal mushrikiin waxal ne lii mooy sama yoon damay woote jëme ci yàlla woote wu ma jëme ci kenn ci yàlla lañu woote wa inna ilaa rabbikal muntahaa waaw diine jii diiney lislaam diine yàlla la du diine yi ma sàmba du diine yi ma dembe ku fi woote dangaa war a woote ngir yàlla wu jëmi ci yàlla ala basira nag ci clairvoyance lu leer pas ay asaaloo ki yaakaar naa je pense loo xam ne manoo ko layal dale amoo ci sax lu leer boo demee gars yi dañ lay gën a rey dañuy xam ne kii xamul ñoom lañ yàkkamti oustaz yooyu di jéem a wax ci diine te xamuñ ñu dajeeg ñoom ci débat yi ci plateau débat yi da mat leen am ñu bari ñu commencé douter waaw daw na wax lu leer ana man wa man ittabaani képp ku ma topp man sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nag loolu la quoi kon loolu nañ ci bàyyi xel léegi kon loolu day wane lii moom daa xaram waaw nga wooyo boo defee li la war moom boo wax def jeex na léegi ñoom ñu ñu continuer loolu seen affaire la ñoom ah wala taziru waziratun wizra ukhra léegi al ñu jël xadiis mujj bi moom jotoon nañ ko gis ah <laughs> waaw mu ne al imam an Nawawi rahimahullahu ta'ala <clears throat> mu ne waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> isnataani fin naasi humaa bihim kufrun ataanu fi nnasabi wanniyaahatu ala almayit rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaamu alxaafidu nnawawi mu ñëw tëje suñu bunt bi nag xadiis bi wa lillahi alhamdu wal minna muy xadiis boo xam ne comme niñ la ko waxoon jotoon nañ ko gis te ñu ko doon fàttale ci suñu jotaay bii ñu génn ko Ah, walillahi alhamdu wal minna mu ne waan Abi Hurayra hadith 1667 muy dernier ci suñu wunt mu ne waan Abi Hurayrata mu ngi jëlee ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu qaala qaala wax na rasulullahi dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam itnataani ñaare yi finnaati ci nit ñi huma bihim kufr mooy ak weddi la ci ñoom at-ta'nu fi nasab mooy di jam ci askanu nit ñi di leen xeeb ak a ak jàpp ne daal saw askan moo tedd askanu ñeneen ñi moom xërëb moom moom përëm la ak weñ gu ñuul yow nag sa bos mooy jamaa mooy or ay mu ne benn ngoog wan yaaxatu ak yaxaw gi ñuy yaxaw alal mayit yi ci nga xam ne moo génn àddina di boolewaale ay wax yoo xam ne yu génn gaam la yoo xamante ne teguwuñ ci dëgg mu ne rawaahu mu ne lii soloo na ko muslimun al imaamu abul husayn muslim ibnul hajjaaji rahmatullahi alayhi hadis bi nag romboon na hadis mille cinq cent soixante-dix-huit voilà waxoon nañ la bii weesu mooroon chapitre deux cent soixante-quinze baabu tahrim at-ta'n fil ansab as-sabitati fi zahir ash-shar' mooy benn hadis bu mu fandi woon mille cinq cent soixante-dix-huit mu wax na Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sintaani isnataani wala isnataani fi nnaasi huma bihim kufra ta'nu fi nasabi wan niyahatu ala loolu waxoon nañ la dina ñëwaat walillahi alhamdu wal minna moo nekk nii loolu nag li kaale mag suñu buntu taxrij bi ak yaa fay waxoon nañ ko foofee moo tax day ci delluwaat voilà mooy li kaale suñu bunt bi nag mooy wan niyahatu li nga xam ne moom ak ñaari mbir yi nga xam ne moom ci xeetam waxoon nañ imaamu Tirmidhi solowoon na xadiis bi moom ñeent la tuddoo indi woon na lii boole ci al adwa mooy nekk fi di gaafalaa teeg ah am naa nangam ak tamit di di di di di di di di di di di taw jaare ko ci biddiw yeeg yooyu waaw mu yooyu moom daanaka du deñ ci ñoom quoi voilà yasubillah gisoo day hadis sayna Abu Malik bi bii passé al yi noonu la ko tàmbale woon avant mu avant muy wax an naihatu ida lam tatu waaw dellul 1664 loolu yu mel nii moo jiitu woon voilà mooy di jam ci li nga xam ne at-ta'nu fi nasab ci askanu nit ñi waaw an miyaahatu alal may ak di di yuuxu di yaxaw ci ki nga xam ne moo génn àddina loolu mooy lëkkaale ma suñu buntu di wane xaraam bi nga xam ne ndax yoneen saa sam da ko xam nañ ne du nekk loo xam ne kéefër bi nga xam ne comme moom la Abu Jahl neewoo waaw koo xam ne mushrik boo xam ne gëmul yàlla mais mooy def nga jëf koo xam ne kufrun duuna kufr ak xeetu kéefër la ci ka koy def voilà kon xadis boobu ñëwoon na gisoon nañ ko lëkkaale baa ngoo kon ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ci lañu jeexale suñu chapitre bi ah 302 bii di ñëw ñu jël 303 insha allahu taala léegi nag mu génn nag ci loolu di wax yeneen i biir yoo xam ne ay danger la yoo xam ne bunt bii di ñëw moom yii yépp am solo amul benn mooy bu ñu ñëw rek dañ naan bii moom ñun ñépp ko war dégg mooy téere bi moo am solo riyâdous jazallahu anna al imam an-Nawawi mi nga xam ne moo dajale xadiis yo saa salaam yu am solo yi dajale leen fii nga xam ne ci téere yi sunna yëpp ngi lay kii lay tibbe voilà voilà voilà gis diversité wu xam-xamul islam ni nga xam ne noonu la ko borom bi yoore fu nekk waaw kon bii di ñëw nag mu ñëw ci beneen chapitre boo xam ne bu dangereux la ci yoo xam ne dañ koo xaraamal waaw ñun nag réew wolof dañ koo woyofal lool waaw dañ koo wooyo fal lool lool lool lool lool lool te daanaka bokk nañ ñi yàq dëkk ba mooy xeet nit ñu mel noonee waaw képp ñu bari ñu naan la gëmuñu yooyu kii wu ñu yooyu waaye fu ñu amee kii ci yooyu lañ ne walla yaazu billaah waaw gaa jëli walla nga ubbi sa téere rek yaa fay après nga xool sabit bi ci tegu <laughs> allahu taala